ci jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci juróom ñetteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ci dugg ci lislaamu seydina amr ibn al-aas ak seydina xaalid ibn al ak seydina uthman ibn talha radiyallahu gisoon nañ ci jataay bi weesu nag jeexaloon nañ tarjama seydina amr ibn al-aas ibn al gisoon nañu ci tarjamaam ni nga xam ne noonu la dugge ci lislaam te àndoon ceeg seydina xaalid ak seydina uthman ibn talha alayhim ridwaanullah kon tey ginnaaw seydina amr ibn al ki ci tegu woon kon mooy seydina xaalid ibn al ñu waroon a gis tarjamaam gis naka la dugge ci lislaam même bu dee ne am na luñ ci gis fële bi ñuy nettali nettalib seydina amr ibn nan la demee ci an-najaashi ba ni mu tuube ak ni doxe ci àll bi bi mu wàccee bi shuaybiya di dem fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara bi mu dajeek seydina xaalid ak uthman ibn talha waaye dinañ gën gina ñëw fii ci nettali bu gina gudd ci naka la seydina xaalid ibn al-Walid daldi dugg ci lislaam waaye bi sanadin da'if kama nara ci càllale boo xam ne nag wérul comme niñ koy gisee bu dee yu seydna Amr ibn aas yooyu gisoon nañ defoon nañ taxrij bi gisoon nañ ne imaam Ahmad solo woon na ko ñoom imaam Ibn Ishaq ci sanad yoo xam ne yu wér lañ imaam al-Waaqidi solo woon na ko ak ñeneen ay imaam al-Bayhaqi Sunan al-Kubra ak Dalaa'ilu nubuwwa ak yeneen ak yeneen defoon nañ ah, kon Seydina Xaalid ibn walid moom dafa bokk kon ci délégation boobu ñu form ñett lañu woon ñu tuub si kon tey dañu war a gis mooy kan ak nan la tuube moom Seydina Xaalid ibn walid turam moo doon Xaalid ibnul Walid ibnul Mughira ibn abdillah ibn umar ibn maxzuum alqurashiyu almaxzuumi noonu la tuddoon muy seydinaa xaalid xaalid la tuddoon di doomu ku ñuy wax alwalid ibn almughira comme niñ ko gisoon ci jataay bi weesu bi ñuy gis tarjama seydina amr ibn al-aas amr ibn al-aas xaalid ibn al-walid ibn al-mughira ci bi ñuy gis tarjamaam ci jataay bi weesu am na lu ñu tuddoon ci baayu seydina xaalid al-walid ibn al-mughira wa kaana min sayyidi qurayshin wa min a'daa'ihi alladhiina xaarabu al-islaama xarban munkara ñoom ñi nga xam ne ñoo doon xareek lislaam xeex bañ lislaam al-Waliid ibn al bokkoon ci sangu Quraysh yi ginoon fa mage sax ci jamono yoo yële waaye gisoon nañ ne halaka ala shirki wal iyaadu billah ke dafa faatu ci bokkaale ci la faatoo moom alwalid ibnu almughira alayhi min allahi gisoon nañu ca jamono yooya wala tuti' kulla xallaafin mahin hammaazin mashshaa'in binamiim mannaa'in lil xayri mu'tadin asiim utullin ba'da dhaalika zaniim an kaana dhaa maalin wa baniin idhaa tutlaa alayhi aayaatunaa qaala asaatiirul awwaliin gisoon nañ ne am na ci mufassiruuna yi ñu ne kooku ki aaya bi di wax foofu ci nuun suuratu nuun wal qalami wa maa yasturuun kooku muy wax foofu naan yonent bi alayhi salaam bu ko topp kooku moo doon alwalid ibn al kooku nag mooy bàyyi seydinaa Xaalid kon ibn al-Walid ibn al boobu ibn abdillah baayam tuddoon abdillah abdallah boobu di Umar di doomu ko ñuy wax Umar am nañu ne Amr ibn Maxzuum moom moomu muy doomi ku ñuy wax maxzuum al qurashi bokkoon ci waa koju quraysh al maxzuumi ci waa bani maxzuum kon waa loolu mooy askanu seydina xaalid ibnul walid dàkkantalam moo doon abu suleymaan comme ni ñu ko waxe woon ci jotaay bi weesu bàyyi suleymaan yaayam doon naa la wax ne yaayam ci jataay bi weesu ko ne li seydina abdallah ibn abbas lien bi mu am ci côté yaay ak seydatu maymuna bintil xaarisi alhilaaliya radiyallahu anha lu mel noon képp la seydina xaalid ibnul walid bokk ak seydatu maymuna radiyallahu taala anil jamii yaayam yaayu seydina Xaalid ak yaayu seydina Abdullah ibn Abbas ñoo bokkoon tur ñoo bokkoon baay ñoo bokkoon même tur Lubaaba la yaayu seydina Abdullah ibn Abbas lu noonu la tuddoon yaa ngi koy fàttale ko Lubaaba bintul Xaarisi al noonu tuddoon non wala fàtte nga ko yaayu seydina Xaalid tamit Lubaaba bintul xaaris alhilaaliya la tuddoon mais eh, mais kon yow lii mooy li ma doon wax jotaay bi weesu lu tax nga naan nga doon wax déedéet yow jotaay bi weesu bi nga naan li li li mu bokk ak yaay Maymuna li Seydina Abdullah ibn Abbas Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu bokk ak yaay Maymuna képp lu mel noonu la Seydina Xaalid bokk ak moom maa ngi la doon wax ne kon ñoo bokk ndey ak ñoo bokk yaay nga ne ma déedéet. alors que yaa ngi nii di wax la même chose ma ne la déet bul gaawtu bul gaawtu Lubaaba bintal Xaaris Lubaaba bintal Xaaris nga ne ma mais Xaaris bi kenn la Xaaris kenn la ku tudd Xaaris waaw baay bi moom kenn la mais nag doom yi ñoo bokkul dañoo bokku tur moo tax eh, yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas dañ koy wax Lubaaba al Kubra Lubaaba bint al Xaaris dañ koy wax lool bu mag bi lu eh, Kanta yaayu Seydina Xaalid ibn al ñu koy wax Lubaaba bint al Xaaris as-Sughra mooy Lubaaba bu ndaw bi loolu moom yomb waa gis dangay gis xoola xoola doomi Sëriñ Tuubaa yi radiyallahu Maymuna yi ma ñaata Maymuna la am xam nga am na maymunatul kubra ak maymuna sora mooy maymuna bu nga xam ne moom moom moom lañ naan bu mag bi ak ki ñu naan ku ndaw ki mooy ñoo ñoo bokk bàyyi noo si ñoom ñépp sëñ bee leen jur waaye kii maymuna la tudd keneen ki maymuna la tudd léegi nag pour def différence bi dañ naan kii mooy ku mag ki kii mooy ku ndaw ki des fois dañ naan junior comme bu dee yeneen tur yi gaa ngi dégg ñu naan kii junior ke xaw ma lan pour wan pour def différence loolu bari na léegi nag la <laughs> xam naa commencé raar tuuti ndax gaa yi comme que léegi euh, surtout gaa yi nga xam ne dañoo xaw a occidentalisé wu ñoom xalaatuñu am lu ëpp trois doom ñoom trois doom sax lañu naan famille nombreuse mais jamono yi ba léegi am na ñoo xam ne dañuy am ay trente doom doom yooyu du ñàkk nga gis ci des fois nga gis ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk même tur ñoo bokk même tur da gis kenn tudd faatu keneen ki tudd Fatima Fatima Fatima sauf que des fois ñi ñu leen di tuddee bu bokk duñ duñ bokk léeg-léeg ci am nday nday faatu kee faati Fatimatu kee tudd lu mel noonu mais daal benn la wala sax muy faatoog faatu <laughs> xoola am na am na koo xam ne ku ma xam koo xam ne moom yaayam ak sëru yaayam ñoo bokk même tur la euh, mooy yaayam ak sëru yaayam ñoo ba moo tax seen carte d'identité yi gars yi dañ cey juum ndax boobu moom daa gine mooy ñoo bokk yaay ñoo bokk yaay ñoo bokk pap ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi ku nekk tudd même tuur bi xam nga état civil senegaal moom boo mayul yow bu dee yow kese nga sax boo mayul ñu juum ci say kayit rawatina nag foo xam ne moom cafouillage moo fay xew te pourtant warul war a xew ku nekk am na année boo juddu kay leer na bu dee kii Marème <laughs> Marème Mbaye la tudd euh, doomu Isa ak ak ak ak ak ak ak ak ak ramata mu amaat beneen doom ñoom ñaan tudde ko Marème muy Marème bay doomu issant ak ramata mais ku nekk kay am nga am nga xanaa dat de naissance po loolu kay juum te waru ci woon a am mais comme que fu dara newul lañuy ñuy juum moom xaw ma manque de concentration ci li ñuy def la xaw daal nu ñu koy nu ñu koy qualifier mais daal yéeme na moom moo tax ku ñu juumul ci say këyit bariwul bariwul ci ré ci ñun wolof yi léegi <laughs> ñii nag lool la mooy ne Lubaaba bintal Xaaris yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas moo mag yaayu Seydina Xaalid même bu dee ñoo bokk baay te ñoo bokk même tur moo tax dinaan Lubaaba bintal Xaaris alhilaaliya al mooy mooy mag yi mooy mooy yaayu seydna abdullah ibn abbas ak ñoom ak ñoom al fadl ibn abbas buñ nee lubaaba bint al xaaris alhilaaliya as kooku mooy yaayu seydna xaalid ibn al kooku mooy kooku mooy yaayu seydna xaalid ibn al bii kon ñoom ñaar ñépp nag kan yaay maymuna tamit di seen sœur yaay maymuna bintul xaaris alhilaaliya te amaan nañ beneen sœur boo xam ne Najd la dëkkoon mooy ñooñu xam nga ne kooku moom nekkul woon trois doom ma yem fa waaw rien que am na ñetti doom yoo xam ne ñoom ñépp ñoom ñépp muy yaayu yaayu Seydina Xaalid yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas ak yaay Maymuna mi soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñoo ñépp alxaaris moo leen jur ak kan ak seen beneen sœur boo xam ne naj da la ne woon comme niñ koy gisee ci tarjama Seydina Xaalid nii boo xamante ne nii dinañ ko gis ba muy yónnee cadeau ki nga xam ne mooy sœuram bi yaay Maymuna bintul Xaaris al-Hilaaliya cadeau boo xam ne naj di la ko yónnee mooy ca est Arabie saoudite fa la dëkkoon fa la yónnee cadeau bi di ko jox sœuram bii sëy ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di si Ummuna Maymunatu bint alxaaris alhilaaliya kon leer na kon léegi kon xam nañ kon dañuy xam ne kon ndeke kon yaa eh, Seydina Xaalid ak Seydina Abdullah ibn Abbas ñoo ay freer lañu ay frère lañu seen yaay yi ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk baay te ku ci nekk bu doon côté yaay lañuy ñuy dàkkantale danga naan Abdallah ibn eh, baaba bint alxaaris alhilaaliya xaalid ibn lubaaba bint alxaaris alhilaaliya sauf dangay wax fii bu bi suxraa mag bi kubra kon baax na kon kooku mooy yaay seydina seydina xaalid radiyallahu taala anhu abu suleymaan abu suleymaan ah, léegi Euh, moom nag Seydina Xaalid du al-Walid ay ay jalooreem ci xare moom yu siiw la <laughs> euh, yàgg naa xare yi contre jullit ñi comme que moom teelu la tuub bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon atu yu gën mag yu Quraysh amoon yoo xam ne moom lañ doon compter ne yii moom suñuy atu la ci kaw jullit ñi mooy affaire gis nga diriger la cavalerie voilà liñ naan la cavalerie ci wàllu xare côté fas yeeg yooyu non moo kook moo ci manoon moo tax Quraysh bi nga xam ne ci lañ leen duma Uhud bi ñu leen duma Badar bokk Badar ñu ne dañuy jël seen revanche Abu Sufyan mi jiite woon arme bi ak ñoom euh, kële doomu Umayya bi Safwaan ibn Umayya ak Ikrima ibn Abi Jahlin te kat li ci yéeme mooy ñoom ñii ñépp ay mujj tuub seen bàyyi niñ doye woon waar waaye ñoom <laughs> ñoom ñépp mas a mujj tuub gis nga de yuxrujul xayya minal mayyit wa yuxrujul mayyita minal xayy suñu boroom mooy génne lu dee jële ko ci luy dund waaye mooy génne luy dund jële ko ci lu dee Allahu akbar ni ñu bañe woon lislaam seen bàyyi xoolal Xaalid ibn wax nañ la bàyyam bii paas ak kiit ak boo boo fàttale ko rek al-Mughira al-Walid ibn al-Mughira moom ay mbiram leer inna lahaa la halaawa suuratu ban lañ gisoon moom moo fa dewoon suuratu Fussilat moo ñëwoon na day discours yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jàngal ko aaya yooyu ca suuratu Fussilat haamiim allahu akbar oh kooku ak kàccooram leer na Abu Jahl eh, bi bàyyi Ikrima moom moom moom moom taxul ñuy wax moom Jahlin moom moom ku ne xam nga jëlin xanaa Abu Jahlin moom même gars yi nga xam ne xamuñ dara ci affaire yi sax moom abu abu jaal moom xam nañ ko <laughs> nu wolof yi abu jaal <laughs> waaw ku dafa amoon jaal de lool de abu jahl la xam nga wolof rek moom ni mu ko mënee la koy wax abu jahlin le père de l'ignorance moom ak kàccoorteem moom amul lu ñuy lu kenn taxaw di nattableeka naan moom moo doon kan Safwan ibn Umayya Umayyatum na xalaf ay mbiram leer na moom it voilà aa haadihi hiya al-harbu allati kuntu antadiruha ba muy waajal badal <laughs> ba mu déggee ñu ne waaja daw si ñëw ne waa Quraysh é seydna muhammad sallallahu alayhi wa kar na seen njëgg mi nag mu kontaan tëb moom Umayya ibn Xalaf moom mi moomoon seydna Bilaal doon ko mbugal mbugal yu tare ya ca tàngooru Quraysh ya ca Makka di ko dóor te naan ko génnal ci lislaam saagaal yàlla ji génnal ci lislaam muy bañ naan ko ahadun ahadun ahad mu koy gën a mbugal ba seydna Abu Bakar radiyallahu anhu romb ko fa jënd ko libéré ko mu kontaan ba mu yëgee ne Abu Sufyaan kat suñu njëgg mañ ko yónni Seydina Muhammad mu ngi koy kar <laughs> kii nga xam ne ñu ngi ko doon ut fu ne mu provoqué ñu nag haadihi wallahi lii mooy xare bi nga xam ne non dafa mel ni man Umayya xare bii wa ma juddu ko waa haadihi hiya al harbu allati kuntu <laughs> xar xare bii laa doon xaar kontaan waaye xamul ne ndekete yoo moom Umayya ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naar fële foofu mooy nekk bàmmeelam foofu fële moom moo mujjoon tas ci mbir yi ñu far ko sànni foofu sànni xeer ci kaw kooram Allahu mooy bàyyi Safwaan mooy li ci yéeme joo seen doom yi yépp ñoom mujj nañu tuub Walid al-Mughira moom Walid ibn al-Mughira doomam di Seydina Xaalid tuub na Abu Jahlin doomam di Ikrima Abu Jahlin moom li ci gënatee garaaw mooy frère bi grand frère bi sax dafa tuub <laughs> comme niñ ko fi tudde woon grand frère Abu Jahlin sax tuub na xare bu am solo bu nekk saxaaba te Yarmuk gis nañ lañ fa def moom ak doom ji di Ikrima di doomu frère am di Ikrima ibn Abi Jahlin radiyallahu anhu léegi kon Seydina Xaalid ibnul Walid bi ñu bi nga xam ne ci lañu defee waa Makka ci Badar Abu Sufyaan mi muy waajal xare bi comme niñ ko xamee ñun ñëpp rek ngir jël seen revanche ci Uhud Seydina Xaalid ibnul Walid yoroon fas yi mooy paa gëléem yi ñuy yor ay gëléem yoo moom fas yi xam nga fas a gën a gaaw moom la yoroon bi waa Uhud bi bi saxaaba yi radiyallahu nga xam nga gëm ñu gisoon affaire dafa commencé waa Quraysh ñu duma leen ñuy daw ñi ci montagne bi di wàcc Seydina Xaalid gis affaire bi gis ne gaa yaa ngay déserté mu ne ñàkk guñu rëppatal ay fasam ak ñim àndal ñu dem faagaagal ñi ci kaw montagne bi du loolu la woon après nag cours de guerre bi situation bi daal di retourné wu nag ñu rey jullit ñi di reyante seen biir te yëguñu ko yéeféer yi kar leen leen rey ba ni ñu rey soixante-dix ci saxaabatu rasulillah afdalu salaatu wassalaam keroog moo tax moom loolu la def Seydina Xaalid nag <laughs> radiyallahu anhu kon yàgg naa yàgg naa yàgg naa bokk ci xare yi ba bi ci mujj Xudaybiya gii comme ni mu koy nettalee ci waa Quraysh la bokkoon déglul ñu nettali la naka la dugg ci lislaam waaye bi sanadee da'if mooy neewuñ ne nii la demee ah mais ni mu demee tamu leer loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Seydina Amr ibn al-As boobu leer na foofu ndax riwaaye bopp wiir na même bu dee ne dañ doon topp li imaam al-Waaqidi doon wax waxoon nañ la du moom rekk ko solo moom imaam Ibn Ishaq début affaire bi nettali bi une partie ñoo bokk même moo yu ñu utiliser te sanadu imaam Ibn Ishaq waxoon nañ la bu wér. léegi te imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah yi solo woon na ko kantaan ak nettali bii nii di wax ci diggug lislaam bu Seydina Xaalid ibn Walid imaam al moo ko solo wa matruk voilà naka noonu imaam al bayhaqi indi na ko ci dalaa'ilu nubuwa waaye ci yoonu imaam al waaqidi la jaar imaam ibn asakir indi na ko tamit ci taariixu dimashq ngandum téere laa ilaha illa allah bu ma nee ngandum téere mooy kon du benn ci ay tom yi tom yi tom yi tom yi tom yi tom la non imaam ibn asakir non seulement day def tarjama benn saxaaba nii mais def ko ay tom saay ay tomb xam nga moo tax bul xalaat mukk ko ni ñun def nañ dara comme ni ma la ko waxe woon na <laughs> bu ñu foog ne suñu yii nii ñuy def nii naan waaye biographie de de tel saxaaba def nañ dara xam nga moos ku def tarjama Seydina as-Siddiq afdalul umma ba'da nabiyiha mi gën ñépp ngay def tarjamaam def ko ci une heure cinq xaw ma lool nga foog new def nga dara la shay lool du tus defoo dara xam nga defoo dara <laughs> ñun loolu lañ def Seydina Abu Bakar Seydina Ali ibn Abi Talib ngay def seen tarjama ay une heure six ak une heure quatre minutes loolu xam nga ne la shay amul moom yow mooy bàyyi nga lu bàyyi waaye wax nañ loo xamante ne ni ku ko ku ko jàpp xam ko mooy am nga xam nga l'essentiel ci ñoom l'essentiel ci ñoom waaye dama laa bëgg a wax ne tarjama boo ci jëloon tarjama Siddiq loolu waxul ab tom kese loolu ay tomi tom la te nag bul xalaat par exemple yu dem ci ay di Dimashq di jël mu def tarjama yooyu eh, di eh, comme Seydina Amr ibn mais lu bari la def ci moom loolu yépp da ngay ñëw di ko eh, gars yi dañu naan waaye kii moom boo ko defoon de. gaa yi di dañ lay mere nga naan lan dañ naan waay yow saay bàyyi kii kii kii kii kii kii kii waay li muy liggéey nii rek moo tax Seydina Xaalid radiyallahu anhu kon imaam al Ibn Asakir solo na ko tamit ci taarixu Dimashq waaw taarixu Dimashq ay toom yi toom yi toom yi toom la Allahu akbar mais euh, wax ni ma a ko wax léegi imaam al bay imaam al al al al borom Dalaa'ilun Nubuwwa nan la tuddati euh, maanaam euh, imaam Abu Nu'aym ibn Abu Nu'aym ma ne la waa wax nga dëgg ndax Dalaa'ilun Nubuwwa si si si wax nga dëgg moom it bind na lool al Asbahaani waaye non waxuma ko borom Dalaa'ilun Nubuwwa imaam al Bayhaqi moom ak imaam ibn Asakir yëpp ci yoonu kan la jaar seen la ci yoonu imaam al-Waaqidi ci ñoom la jaar moo tax nettali bii wérul waxoon nañ la nag ñun néewuñu siira bi lu wér kese la ñuy nettali non dinañu nettali lii wér ak lu wérul waaye bu ci nekk dinañ ne lii wér na wala bii wérul ba nga xam looy def argent comptant voilà mooy ne loolu moom la euh, booy nettali xadiis di nettali loo xamante ne nii wérul danga ko surtout da ngay da ngay que ne lii ñii kat tak wérul nastanisu bi dañ koy kii rek ngir di ci su di ko di ko nettali ngir di ci wéttalikoo ci mbir mi nii rek ak tamit que ne lii wax la boo xam ne nee na ñii la dugg ci l'islam même bu dee ne yenn partie ci nettali bi moom am na ndax fi mu naan falaa fi ñu dajeeg xaalis sayna euh, kii Amr ibn al-As maak euh, Talha euh, maak Usman ibn Talha bi ñuy dem di gàddaay loolu moom am na loolu moom réellement wér na ci xadis bi ñu gisoon keroog ci sayna Amr ibn al-As waaye mënuñu tëm nag ci loolu daggit yooyu ci wér rek ñu ne affaire bi yëpp wér na alors que imaam al-Waqidi kese moo ko solo ñi ko solo ñépp ci yoonam la jaar kon imaam al-Waqidi raxmatullah aley mu ne xaddatani yaxya bnu almughira ibni abdirahman ibni alxaaris ibni hisham qaala sami'tu abi yuxaddisu an xaalid ibni alwalid mu ne xaddatani nettali na ma yaxya bnu almughira sama sëriñ man imaam alwaaqidi bu ñu naan yaxya di doomi almughira almughira di doomi abdirahman abdirahman di doomi alxaaris ibn Hishaam yii lañ la doon wax sànq magu imaam eh, maku Abu Jahl bi muy alxaaris ibn Hishaam alxaaris ibn Hishaam Abu Jahl nu mu tuddoon Abu Jahl Amr ibn Hishaam Amr ibn Hishaam ma magam ji tuddoon alxaaris ibn Hishaam moom saxaaba la finalement voilà te am na sët boo xam ne ci fuqahaa ahlu Madina la bokkoon allahu akbar moom moom di alxaaris ibn hisham kon imaam alwaaqidi mu ne kon sama sëriñ bi ma nettali sëtu magu abu jahlin bi la muy yaxya moo ma nettali doomi almughira almughira di doomi abdirahman abdirahman boobu di doomi saxaaba bu mag boobu di xaaris ibn hisham di magu abu jahlin qaala mu ne moom yaxya mu ne sami'tu abi dégg naa sama baay kuy baayam al-Mughira ibn Abdurrahman ah, euh, muy nettali yu xaddis an Xaalid ibn al-Walid bu dul muy nettali ci Xaalid ibn al-Walid bu dul woon dara bu doon sa al-Waaqidi ku wér la xadis bi du wér lan moo tax ndax xadis bi euh, mooy day nekk mu'dal mooy xadis boo xam ne deux moo teggeeku ci ci càllale bi ndax lan ndax euh, imaam al-Waaqidi moom dana xaddasani yaxya ibnul mughira yaxya moo ko nettali jële ci baayam al mughira te ñoom ñaar ñépp kenn ci ñoom ñaar ne jegewul sax xaali xaalid ibnul walid xaalid ibnul walid radiyallahu anhu ak génn àddina moom mu ngi génn àddina jamonoy seydina omar ibnul xattaab ci la seydina xaalid ibnul walid génn àddina bi muy génn àddina seydina omar ibnul xattaab moo doon xalifa mooy ne ñii nii jamono jooju sax judduwuñu woon al-Mughira judduwul mii bàyyi Yaxya waxi noppi kon nag bu dee moom mooy nettali ji jële ci Xaalid ibnul Walid mooy ne lool kese lool rek yàqoon na sanad bi mooy ne affaire bu doonu doon wér waxatuma laa nag ba ci al-Waaqidi newe mu ginatee eh, eh, nekk loo xam ne moom eh, daafun ala daaf la muy ak wéradi ci kaw wéradi léegi kon ci sanad bu da'if bii kon ñu ne mu ne sami'tu kon moom yaxyaa mu ne dégg na baayam di al-Mughira di nettali ci Xaalid ibn al-Walid Seydina Xaalid mu ne lamma mu ne Xaalid nee na radiyallahu anhu lamma araada Allahu bi ma araada min al-xayr qadafa fi qalbi al wa hadarani rushdi mu ne bi nga xam ne ci la suñu borom subhaanahu wa taala nam ci man Xaalid ibnul Walid yiiw voilà qadafa fi qalbi al islaam fi qalbi al dafa sànni ci sama xol l'islaam leerok l'islaam la sànni sama xol la sama borom sànni sama xol waaw faman araada an yahdiya Allah yashrax sa an man araada ay nan la wax yashrax sadrahu lil islaam ku yàlla bëgg a gindi day leeral sa xol la lumière de l'islam lay illuminer sa xol bu ko defee mu gindi la allahumma shrah sudurana bi nuuril islaam waj'alna min alladhina min alladhina yamutuuna wa anta anhum raad allahumma amin buur yàlla yàlla na nga leeral suñu xol yi ci le ci lislaam boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñuy génn àddina dañuy làq sa ngërëm nga gërëm leen allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon mu ne bi suñu boroom nammee ci man Xaalid ibnul Walid xam nga lii même bu dee riwaaye bi wérul mooy lii dëgg la moom <laughs> wax ji moom dëgg la moom <laughs> mooy nit du dugg ci l'islam parce que dafa brillant parce que dafa am chance bu kenn amul ak loo tuddee chance loolu lépp lenn rek la mooy wama tashaa'una illa an yasha allah rabbul alamin dara du leen soob du ngeen bëgg dara lu fekk dafa soob buur yàlla voilà moom mi nga xam ne mooy bëreem boroom mbindeef yi comme ni wax sànq ku yàlla nammal an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islaam wala lil imaan la wax maa ngi wóoratuma exactement aaya bi mu ne ku buur yàlla nammal euh, euh, yiw yiiw gindi ko day leeral sa xol ci lislaam walla liimaan waaye koo xam ne dafoo bëgg contraire bi yaj'al sadrahu dayiqan xarajan ka'annama yas'adu fi samaa ku nag yàlla bëgg le contraire ndax gis nga ki yaatu ci àddina bi mooy ki gëm yàlla loolu moom bu yeboo bu yeboo nga jàpp ko tamu leer naññ nga bañ a xam ne du ay léeb du ay léeboon léppoon amoon na fi ndaanaan déedéet gis nga ñi gën a féex loolu mooy moom féex ci kaw suuf gis nga ouragan mën naa am fu nekk dal seen kaw ak ñu décimer leen seen fameek lépp mais du tee nekk ci mbiix allahu akbar ndax ñoom qad sharaha allahu sudurahu looloo tax seydina muusa ibnu imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wasalaam ñaanam gu lee gomu doon ñaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahu akbar allahu akbar mu ne woon rabbi shrah li sadri buur yàlla yàlla na nga ma leeralal sama xol fóotal ma sama xol leeral ko allahu akbar mooy loolu ku buur yàlla nammal gindi ko day leeral xolam ci ngëm yàlla ak wom matul ko waaye ku buur yàlla nammal contraire bi safaan bi yaj'al sadrahu dayiqa day def xol bi day xat ku gëmul yàlla nii ku amul ngëm yàlla sa xol sa xol day xat moo tax li lay déranger day gaaw nekkal multimilliardaire waa Forbes Forbes lañ koy wax man tout le temps même problème ak gars yi xam naa moom gars yi anglophonie dinañ ma ray ko Forbes mooy <laughs> gars di xool di di les plus riches du monde naan ñoom Bill Gates laak waaju Mexique jaak waayu télécommunication jaak yooyu daal ñoom ci yooyu lañ ne di xool kan moo ëppale lu mu amassé rek lu mu ëppale flab les plus grandes fortunes du monde xam nga yooyu sax daanaka bariwul njariñ di leen lim mooy ne nekkal ci ñooñu mais gis nga boo gëmul yàlla sa xol dina am xat-xat boo xam ne léeg-léeg sax doo ko mën a expliquer doo ko mën a expliquer te man nga bañ a xam lu tax bu la yàlla gindee nag ba nga xam li tax que ne ah law aslamtu wajhiya lillah la asbaxtu munsharih as man de bu ma bu ma wommatuloon sama xar kanam sama lépp ngir sama borom de dinaa mujj sama xol féex nekk loo xamante ne nii day li leer day yaatu buur yàlla nee na ko mu nammal kon safaan bi day des sa xol bi day xat mel ni suuf si dootu fi mel ni nekk mu xat nekk ci gêne perpétuelle tout le temps dérangement perpétuel ka annama yas'adu fi sama mel da doon yéeg jëm ci kaw asamaan si ndax ñu dëkk suuf bu ñuy dem ci asamaan noonu nga yéeg noonu boo fa demee doo fa dundoo ah. ndax dootoo am pression atmosphérique bi day wàññeeku da lay kii boog nu mu côté euh, li ngay yi oxygène bi da ngay mujj too ko am ta euh, gaa yi yéeg ci yenn montagnes yi rek ay Himalaya wax gaa xam nañ ko bu ñuy dem nii dañuy yóbbaale kiiwu gaz pour boobu luy pour euh, oxygène bu ñuy noyyi am na nooy demee ci yenn hauteur yi air bi ngay noyyi day commencer di raréfié wu te ku nekk ci jamono jooju di nga xam ne oh, kooku dundam day netti ku gëmul yàlla nag noonu ngay mel ci kaw suuf ak loo am am ci milliard gaay di la ñee moo tax mooy léeg-léeg nga gis ay millionnaires yu rey seen bopp wala ñoo xamante nii kat seen seen da nga naan ci biti mais ñii quand même seen situation quand même c'est pas déplorable au contraire ils sont très mais mieux de personnes koo xamante ne salaire ci année bi buñ ko boo ay million la doo waxuma franc de waaye franc yi lan ci ay euro mais dara ay quatre cent mille euros par mois quarante mille euros par mois waaye cinq sax nit ki ku koy am kooku sawaay sawaay kooku affaire am war naa baax waaye ngay gis ko ëpp loolu fuuf di am dizaine de fois de loolu waaye day xat ngay jekk rek mu suicidé wu ñu ñëw fekk mu pendre yàlla moo tax wax jii même bu dee ci riwaay bii la mooy dëgg la lamma araada allahu bii ma araad min al xayri fi qalbi al islaam fi qalbi al mu ne bi nga xam ne ci la suñu boroom namme li ma nammal man seydinaa xaalid ibnul walid ci yiw dafa def ci sama xol bi sànni sama xol bi li nga xamante ne ni mooy ngëm yàlla voilà waaw waaw waaw mu ne wa hadarani bi sama sama sama xel nag fekk tamit ndax bu fekk sama xel tamit nekk ak man voilà fa qultu mooy ma jàngal mbir mi mbir mi wax dëgg lii mooy dëgg fa qultu ma ne shahidtu hadhihi almawaatina kullaha ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa laysa fi mawtinin ashhaduhu illa ansarifu wa ana araa fi nafsi anni mudi'un fi ghayri shay wa anna muhammadan sayadhharu mu ne bi nga xam ne ci laa xalaataat sama xel dikkal ma xalaat bu baax ma ne mais man en plus man fekke naa bërëb jataay yi yépp fekke naa ko événement yi yépp Badar maa nga fa woon mais xare yi yépp maa ngi fi woon ko waa yépp fekke naa koy fi ñuy si di xeexe ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kullaha yépp laa fekk waaye amul ci benn bu may fekke ci yooyu loolu ba may dëpp ba ma fa jógee maa ngi naan man daal dafa mel ni fi ma nekk nii je ne me sentais pas bien man daal dafa mel ni ci lu ñàkk ci lu dul dara fa laa bàyyi sama bopp comme la Seydina Amr ibn al-As doon wax xam nga même constat bi la def ndax boroom xel yu rafet yi ñoom la seeni xalaat di daje mu ne ta ma ne wa anna muhammadan te seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ni ma gise mbir yi nii man xaalis sa yadharu ah. non ñun Quraysh ñu ngi defi déebaa déeb lu nañu dugg ci xare bu na ñu taal ko noonoo gu ne ñu def ko waaye dinañu féete kaw de mu ne nag bi yonent ba fa lamma xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al xarajtu fi xaylin min al bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam demee Hudaybiya nee na ma génn ci ay fas yoo xam ne ñun waa Quraysh ñoo ko waroon ngir dem dabi ko eh, jiitu ko ba eh, dabi ko bala moo agsi mu ne bi nga xam ne ci la ñu dajeeg moom bi Usfan ma moo tax eh, riwaay bi bokk na ci li war ne dëgërul en plus lii nii nii mooy affaire bii nii nii demewul woon nii gis nañ Hudaybiya non ndax daane foofu biñ demee bi Usfan fa lañ dajeeg moom fa qumtu bi izaa'ihi ma taxaw ci kanam alayhi salaatu wassalaam wa ta'arradtu lahu ma taxaw ci kanam ngir baare ko mu mën a continuer fa salla bi ashaabi zuhra amaamana fa hamamna an nughira alayhim thumma lam yu'zam lana wa kaanat fii xiira mu ne biñ taxawee ci kanamam julli jot après ñoom ñu julli tisbaar ñu bëgg nag bàyyi après ngir songu leen après ah mu ne far naan dañ doon xaar tàkkusaan tàkkusaan lañ doon xaar ngir bu jotee comme biir bii rëcc nañu far mu julleek ñoom salaatul xaw fi ci tàkkusaan bi mu ne nag fa waqa'a dhalika minna mawqi'an loolu nag di def benn effet bu rëy ci si ci ñun wa qultu ar-rajulu mamnu' que waa ji dañ koo góor gii de dañ koo ku ñu protéger la mooy wax jii nii am na waaye eh, gisoon nañ ne eh, eh, keroog bi affaire bi sëy naa Seydina Xaalid ibn Walid ba mu fa ñëwee yàggu fa mooy ba mu ñëwee di kii fas yi rëppëtal xaw a ñëw ci kanamu nit ñi kii yonent ma saab-saab ne jullit ñi bu kenn def dara bàyyi leen ndax bi bi bi la la xew Usfan loolu ci xare la woon alors que bii nii mooy xare andiwu leen woon te yonent bi alayhi salaatu salaam daleen woon bu leen ko kii bu leen leen wax dara niñ ñëwee def def gis nañuy defuñ dara ñu dëppaat dem wax waa Quraysh ne leen ñee xeex andiwu leen fi voilà ah. mu bi nga xam ne nag ci la fa lamma saalaxa Qurayshan bil Hudaybiya mu ne nag bi nga xam ne ci la def ay accord ak waa Quraysh keroog ko Hudaybiya ba Quraysh wa daafa'athu Quraysh bir raahib wala bir rawaahi bi bi ko waa Quraysh mooy ñu kii ba ne ko léegi da ngay dëpp doo fi dugg mooy da ngay dellu fa nga jógoon di Madinatul Munawwar fi nafsi man Xaalid nag ci laa wax ci sama bopp ma ne ayu shay'in baqi ayna al madhab ila an faqad ittabaca muhammada wa asxaabuhu cindahu aaminuun fa axruju ila hiraql oh, fa axruju min diini ila nasraaniya aw yahuudiya fa uqiimu maca ajamin taabia non mu ne ma ne bi waa Quraysh defee accord yeeg moom nag ne ko dangay dellu mais déwén di nga ñëwaat ma ne ay ayu shay'in baqi waa ana ban mbir moo desati tous desatu fi non ah, Quraysh c'est foutu oh Quraysh n'est plus rien du tout ayna al madhab léegi nag Quraysh moom joxe nañ seen dodd waa man fan laa jëm ay nal madhab ana fan laa jëm ilan Najaashi muy posewu question fan la war a dem mu ne ilan Najaashi waaye est-ce que damay dem ci an Najaashi mooy première proposition waat kon naa dem ci am najaashi rek far bi mu waxee loolu mu ne mais an-Najaashi sax moom amul foofu manuma fa dem ndax faqad ittaba'a Muhammadan man Xaalid ibn al-Walid yëg naa ne xam naa nag moom li mu ci am information nii Amr ibn al-As amu ko woon te loolu c'est sûr ndax Seydina Amr ibn al-As bu xamoon ne an-Najaashi tuub loolu lépp jéggoo ba mu ko ba mu ko ba mu ko ngàddee ba pare ne ko ndax danga may digal ma ma ma jox la ndaw koo xam ne am naamuusul akbar mi doon dikkal Seydina Muusaa da koy dikkal alayhi salaam mu ne ko yow wa anta a ala dalik yow da ngay seedaloon am najaas yi mu ne ko waaw kon xamul woon ne def jour boobu la xam ne dafa tuub quant à Xaalid ibn al-Walid en tout cas ci riwaay bi <laughs> conditionnel wala ay point ay ex ay point d'exclamation yu bari mu ne man ma waaye yow kon Quraysh moom dara desatu fi waa ay nal mazhab ana fan lañ jëm ma ne ilal Najaashi ilal de xanaa al Najaashi après ma moo foofu jaru ko sax faqad ittaba Muhammadan al Najaashi ci boppam topp na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm na ko wa asxaabuhu te ay saxaabaam indahu aminun ñu nga fa moom nekk ci ci Ah, ndax jamono ji Xaybar amagul woon mooy juste Hudaybiya bi bi bi yonentu saa saa bi accord yi amee ah, man waaye foofu moom manuma faa dem an Najaashi topp na ko loolu benn affaire la deuxièmement saxaabaam yi ñu nga fa ca moom nekk en sécurité mu daldi leen protéger léegi kon mu teg pro boobu xalaat boobu mu teg ko nee évacuer dem Éthiopie mu ne léegi li des fa axruju ilaa Hiraql xanaa kon boog li fi des mooy ma dem ci Hiraql Héraclus Hiraql la tam ne woon fële satelliteu Sham kii waa waa waa romain yi mu ne fa axruju min diini ila nasraaniya aw yahuudiya fa uqimu ma ajamin taabia mu ne wax yow mais sauf que nag Hiraql la moom man ñooñ ay moom sawaa bu ma fa demee moom damay nekk chrétien wala ma nekk juif ba pare je suis forcé bu boobaa nekk ak ajam yi mooy ñoo xam ne du ñuy arab tadak bu ko defee mooy foog ma fexe jàng seen langue beeg yooyu ngir intégré ah ndax nekk ci dëkk koo xam ne doo fa kilifa danga faa ñëw ngir ñu fax la ba pare te doo wax seen langue boo fa wëggee yàgg moom di nga jàng se te boobu moom mooy da ngay xaw a recommencer beneen affaire mu ne daal sawaay wala boog ma bàyyi lool fa uqimu fii daar yi fii man baqi wala rek ma yem sama kër gii fii ci Makka waaw ànd fekk ñi fi des ah, ñi fi des nii ñoom Abu Sufyaan ak ñooñu ma def nii ñoom nee na man daal ci loolu laa woon di xalaat mu ne faf ana fi dhalika id daxala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi umrati al qadiya man daal mooy xalaat boobu laa amoon année boobu yépp ci loolu laa doon xalaat ci Najaashi Najaashi manuma faa dem ndax tuub na saxaabaay Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ñu ko fa nekk ci jàmm Hiraql bu ma fa demee mooy juif laay mujj doon wala chrétien ba pare nekk ab altoppe wala boog ma toog fii ci Quraysh moom daal ci entre trois yooyu la ne woon ana ban laa ciy jël ndax lool du xalaat bu neex lijjanti ah nee na man daal ci at yu at moom ma nekk ci loolu daal xaw ma ban choix laay jël ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam dugg Makka umratul qadiya nee na fa taghayyabtu ba ma yégee ne mu ngi ñëw ma ne fes génn absenté Makka ndax bëggumaa fekk duggam fii mu ne wa kaana axi al-Walid ibn al-Walid qad dakhala ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa fi umratil qadiya fa talabani falam yajidni fa kataba ilayya kitaaban mu ne sama frère nag di alwalid mooy alwalid doom mooy Xaalid ibnul Walid dafa amoon frère bu tudd di doom seen baay ñoom ñaar nit di alwalid ibnul Mughira mooy comme si baay bi baay beeg doom ñoo bokkutul alwalid ibnul Walid ibnul Mughira nee naa nag sama frère di alwalid radiyallahu anhu moom saxaaba la woon àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam keroog nag umratul qadiya mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci saxaaba yi fa ya jóge Medina ñëw bi mu ñëwee Màkka mu sàkku ma ngir gis ma xool laajte ana ana ana sama frère Xaalid ñu ne ko Xaalid de gisuñu ko falam yajid nii trouvé wu ma fa kataba ilayya kitaaba mu bind benn leet nekku ma ko mën a joxal Xaalid rek ak fu man di nekk nga joxal mbokk mu ne fa ida fiihi maa ngi fekk ca lettre ba lii la ci bindoon bismillahi irrahmani irrahim amma ba'd fa inni lam ara a'jaba min dhahaabi ra'yika 'an al-islaam wa 'aqluka 'aqluka wa mithlu al-islaami jahilahu ahad wa qad sa'alani rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anka wa qaala ayna xaalid qu fa qultu yati llahu bi fa qaala maa mithluhu jahila alislaama walaw kaana jacala nikaayatahu wa xaddahu maca almuslimiina kaana xayran lah wala qaddamnaahu cala gayrihi fastadrik yaa axi maa qad faatak faqad faataka mawaatinu saalixa loolu moo newoon ci lettre bi muy bismillahi irrahmani irrahim ci turu borom bi nga xam ne moo fees dell gi yërmande te yërmandeem dañ ñépp ci lay tàmbalee lettre bi comme alquran voilà ndax bépp mbir boo xam ne dañ koy tàmbali lu dul ci turu yàlla loolu lu dog la même bu dee xadis boobu wérul matnuhu xaq même bu dee càllale ma xadis boobu wérul waaye mat matnam wér na te loolu li yonent mi alayhi salaatu bi doon bind leetam yi noonu la ko doon tàmbalee bismillahi rahmaani rahim bu doon commencé xutba yi gis nga tudd turu yàlla alhamdulillah ak yooyu lay comme asanaau ala allah ak yu mel noonu naka noonu noonu la alquran bi commencé bismillahi rahmaani rahim mu ne ko amma ba'd waxoon nañ la loolu faslul xitaab ginnaaw lii mu ne ko man fa inni man alwalid ibn alwalid di sa frère boo jotee sama missive sama lettre bii sama bataaxaa man sa yow Xaalid man daal gisuma euh, lu gën a yéeme demuk sa xel sam xel ci lislaam yow ni nga amee xel Xaalid waay waay frère sama ni sa xel mi ni nga ñoree te am xel te raisonnable naka la malgré tout ça lislaam rëccu la rëcc la wa aqluka aqluk te sam xel di sam xel ba léegi mooy nga ànd ak sam xel ginne fàddu la dara dal la nga ànd ak say xel sa toutes avec toi malgré ça manoo xam ne l'islam rendre en compte xalaat xam ne l'islam mooy dëgg hein wa mithlu al jahilahu boo jotee sama missile yow sama frère Khalid est-ce que gis nga kenn ku am xel koo xam ne réeri na l'islam est-ce que loolu am na mu ne ko nag waqad sa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an ke yëgal ne yonent bi laaj na ma nag say mbir laaj na ma ne ma ayna Xaalid ibn al-Walid ayna Xaalid nee na ma ayna Xaalid ana Xaalid yow al-Walid biñ ñëwee Màkka fa qultu ma ne ko ma tontu ko moom aleyhi salatu wasalaam ne ko yati llahu bi buur yàlla dina ko indi yow aleyhi salatu wasalaam gisuma ko waaye gëm naa man alwalid ibn alwalid ibn almughira ne sama frère xaalid ibn alwalid ibn almughira suñu boroom dina ko indi buur yàlla dina ko wommat indi ko ci yow nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko maa mithluhu jahila al islaam walaw kaana ja'ala nikaayatahu wa xaddahu ma'a al muslimiina kaana xayran lahu wa la qaddamnaahu ala ghayrihi yonent mi alayhi salaatu salaam ne frère bi ku mel ni moom de du réere lislaam waaw te bu defoon son expertise ak taram ak man a xarem man xarem expertise ak dooleem aku njàmbaaram muy jaaseem gu dëgër gu gu baax jooju mu yor bu ko defoon boole ko ci indi ko plus ko additionné ko boole ko ak doole jullit ñi de ci jullit ñi kaanat kononte kon dina nekk xayran lahu moo doon gën ci moom sa frère bi Xaalid te bu ñëwoon wala qaddamnaahu ala ghayri dinaa ko jiital mu mu féete kaw ñu bari ci sama saxaaba yi ndax <laughs> li li lislaam soxla moom da koo am da cee am loo xam ne muy muy affaire xare non y avait pas y avait pas un comme lui y pas un autre comme lui Seydina Xaalid ibn al-Walid kaana kaana fi fi fi fi fi ma'rifatihi lil harb waaw ku xamoon stratégie de guerre yeneen time a saar saam ne bu ñëwoon ba dugg ci lislaam ne dinaa ko jiital mooy armée yu bari dinaa ko jiital ci kaw ñu bari mu léegi nag mu nettali ko loolu lépp ci biir lettre bi ne ko loolu la ko alayhi salaatu salaam wax moom frère am di al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira mu ne ko nag yow kon sama frère boo jotee sama lettre sama bataaxal fastadrik yaa axi maa sama frère maa qad faataka li nga xam ne moo la moo la moo moo moo la échappé ci yiiw waaye waaye lii lii yiiw gi yépp la nar li la jot a échappé c'est pas trop tard car rien n'est trop tard rien n'est trop tard moom kay feñ newoo ci instant yi nga xam ne moom dee kese la dese nga xam ne sa ruux gee génn loolu moom fekk àggoo foofu grawul man ngaa man ngaa rattrapé wu mu ne ko kon fastadrik rattrapé wul yaa axi rattrapeel yaa axi yow sama frère ma qad faataka li nga xam ne dëgg dëgg daal dina lay faat ndax di lay échapper ndax kat yëgal ne faqad faataka mawaatinun saaliha yëgal ne ay bërëb ay ay xew-xew yu baax ñu ngi lay rëcc yoo xam ne boo fi newoon wallahi di fa jële ci loo xam ne ci yiw mënoo ko jële feneen Seydina Xaalid ne fa lamma jaa'ani kitaabuhu nashittu lil xuruj wa zaadanii ragbatan fil islaam wa sarranii su'aalu rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam anni. nee nag bi ma jotee bataaxal bi missive bi lettre bi liir ko mu gin maa sawarloo nag ci ma génn fa ma laq fa ma laqatu woon ngir bañ. bu ñëwee fii Quraysh gi Makka di di di kii daal ma fiy fekk. ma daldi sawar ngir génn mu yokk ma xemmem ak xemmem ci lislaam waaye nag li ma gën a kontaan loo yooyu yépp mooy wasarrani mu kontaan loo ma su'aalu rasulillah bi ma yégée na yonent bi alayhi salaatu salaam laajte gi muy may laaj samay mbir man Xaalid lool kontaan loo ma loo loo loo mu ne wa araa fi nawmi ka anni fi bilaadin dayiqa mujdiba fa xarajtu ila bilaadin xadraa waasi'a fa qultu inna haadaa la ru'ya nee na ba pare temps ma gént ma gént gis sama bopp nekk ci dëkk boo xam ne dëkk bu xat la te bekkoor dëkk la boo xam ne boo xam ne bu étroit est sèche waaw une ville wala un contrée la boo xam ne bu wow la ta ta ta ta pauvre te wow te ñàkki taw fa xarajtu ma gis sama bopp di génn ci dëkk bopp ila bilaadin xadraa waasi'a ma dem ci dëkk boo xam ne nag bu verdoyante la ma génn ci dëkk boobu di dem foo xam ne dëkk bu bu yaatu te ma ne ah bi ma yeew man na hada la ruya ah lii de gént la moom lii de moom lii de rêve la de euh, mu nee na nag bi nga xam ne léegi mu sotti wax ci côté rêve bi nii bala muy àggale li ci tegu ndax pour nga bañ a perdre fil bi mu ne fa lamaan xadimtul madina bi nga xam ne la ci laa ñëw Medina ñu ngi ñëwaat ci yoon bi ak euh, nan la péripétie bi waaye lii day wax côté rêve bi ba pare mu ne bi ma àggee Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam qultu ma ne la azkurannaha li abi bakr sama rêve bii de dinaa dem wax ko seyna abu bakar dinaa ko laaj sama rêve bi nee na bi ma demee ma wax ko li ma gént sama gént gi wax ko ko fa qaala seyna abu ne ma ne ma maxrajuka alladi hadaaka allahu lil islaam wa dayiqu wala wa diiqu alladi kunta fihi min shirk Seydina Abu Bakar ne ko gis nga fu foofu nga génn jëm te mu yaatu lool te verte mooy génn fi la buur yàlla gindi ci lislaam ngay lislaam gi moo verte noonu moo yaatoo noonu wa diiqu kantaa xat-xat gi nga newoon te ak bekkoor bi alladi kunta mooy fa nga ne woon mina shirki la nga nekkoon ci bokkaale yàlla mooy liñ doon wax sànq ku buur yàlla bëggal yiw day yaatal sa xol raxas sa xol leeral ko ci ngëm yàlla waaye ku mu bëggal le contraire safaan bi day xatal sa xol nga xat même bu dee ne ci ndànd foy foy li nga ne même bu dee fi nga nekk amul benn nit bu nekk sa wet da ngay xat malgré tout ça boo newoon le village le plus le moins peuplé du monde it te gëmoo yàlla am lépp dangay ngay xat doo xam lu lay xatal te xamoo ne adamul iman adamul istislaami lillahi azza wa moo tax ñàkk wommatu ngir buur yàlla moo tax nga xat te doo ko xam waaw akbar kon Seydina Abu Bakar wax ko lool léegi nag <laughs> naka la naa Xaalid def bi mu bi mu bi mu jëlee décision bi comme que yor na euh, li nga xam ne lettre frère bi ak décision léegi bi mu jël ne léegi day dem day dem tuubi dugg ci lislaam dem a war léegi nan la ko defee est-ce que daa ñëw rek génn nan la ko préparer Makka loolu insha allahu taala moom lañuy gis ci jotaay bii di ñëw àggale ba léegi ci nettali bi nga xam ne moo nekk ci e, imaam al-Waaqidi ci Maghaazi mi ak Dalaa'ilun Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi ak bu taarixu Dimashq bi imaam Ibn Asaakir ñoom ñépp nag ci yoon imaam al-Waaqidi lañ ko jële kon bi sanadin da'if comme ni ñu ko waxe woon